أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه للناس الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين xaalidiina fiihaa laa yuxaffafu anhumul azaabu wa laa hum yunzaruun wa ilaahukum ilaahun waahidun laa ilaaha illaa huwa arrahmaanu arrahiim sadaqallaahu al-aziim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 loolu daal dara ayu ci mu teg ci ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajin umra na laata muy aj ñu gisoon ci baabu kama atabara sallallahu alayhi wa sallam buntu wax ñaata la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def umra ñu gisoon ci hadith abdullah ibn umar bi anhuma mu arba'un ñeent la maanaam naka noonu euh, gisoon nañu soxna Aisha radiyallahu anha bi sayyidina bi bi sayyidina Abdullah Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ne ihdahunna fi rajab arba'un ihdahunna fi rajab ñeent la waaye benn bi ci rajab la ñu gisoon ci fi mu ne ma'tabara ma'tamara rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi rajab ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam musuta umra ci rajab loolu maanaam mooy ne kon sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dafa def def la ñu ngi seen hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu muy wax ñeent yooyu mu ne umratul Hudaybiyyah fi Dhul Qa'dah muy kon uh, umratul Hudaybiyyah ak umratun min al-aam ak umra bi nga xamante ne mooy ci at bi ci tegu wa umratul Ji'rana ak umratul Ji'rana uh, maanaam boo ko boole um-, umra bi nga xam ne moom la def bi nga xamante ne la doon aje waaye ñu ne ko kam xajja ñaata la at mu ne waaxida benn yoon euh, xadis boobu gisoon nañ ko gis ci ay version yu wuute ñu gisoon tamit xadis sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu ne i'tamara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi dhil an yahujja marratayn ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am umra ci dhil qa'da laata muy at ñaari yoon gisoon nañ tamit baabu umratin fi ramadan buntu bi wax umra ci ramadan ak njar maanaam mooy ngëneel bi nga xam ne moom moo ci nekk te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi nga xam ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci wax ne fa inna umratan fi ramadana hajja na umra ci weeru koor euh, aj la ñu gisoon ci maanaam da ngay am yool ak ñu gisoon ci baabul umrat laylatul hasbati wa ghayriha buntu bi nga xamante ne moom moo wax ci umra guddi gi nga xamante ne moom mooy laylatul xasaba euh, maanaam guddi gi ñuy dem ci muhassab ca albatha ak leneen lu dul euh, guddi googu euh, gisoon nañu ko gison ci masala yi ci wërwërloo maanaam wuute gi ci xanafi yi am ak jumhur rahimallahu aljamii mu ne moom mu ne kon falamma kaana laylatul xasabati arsala ma'a abdurrahman ila tan'im fa ahlaltu bi umratin makana umrati muy hadis sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ni nga xam ne loolu la wax mu ne bi nga xam ne guddi googu nga xam ne laylatul xasaba dafa yabal ki nga xam maanaam dafa ma yabal man ak sayyidina Abdurrahman radiyallahu anhuma maanaam mu ca Tan'im euh, nee na ma daal di armal ci euh, umra mu daal di taxaw taxawaayu sama umra gama waroon a def gisoon nañ tamit baabu umratu tan baabu umratu Tan'im buntu bi nga xam ne mooy wax umrat ci maanaam boo xamante ne Tan'im lay jóge ñu gisoon hadis sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma mu ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarahu an yurdifa Aishata wa yu'miraha min at-Tan'im ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko yabal moom ngir mu ànd ak soxna Aisha radiyallahu anha bu ko mu daal koy umraal maanaam mu jàppale ko mu mën a def umra ci tan at tan'im gisoon nañ ci tamit hadith Abdullah bi euh, al ansari radiyallahu ta'ala anhuma euh, mu daal di wax ne fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakr an yakhruja ma'aha ila tan'im fa'tamarat ba'da al-hajj fi dhil hijja fi ne eh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digal sayyidina Abdurrahman ibn Abu Bakr anhuma ci mu génn dem ba at-Tan'im mu daal di eh, umra moom soxna Aisha radiyallahu anha ginnaaw ba ajji ci weeru Dhul Hijja ñu gis eh, léegi nag ñu war a gis baabul i'timaar ba'da al-hajj bi ghayri hadyin baabu buntu al-i'timaar umra ba'da al-hajj ajji bi ghayri hadyin ci lu amul hadiyu maanaam fii moom al-Bukhari euh, rahimahullahu taala euh, day leeral ne mënef naa umra ginnaaw bi nga xamante ne moom lañu ñu aj maanaam ci euh, weeru aj mënef naa umra waat te umra googu du am hadiyu maanaam mooy umra yi nga xamante ne mënef na koo def fu fekkente ne da ngaa bëgg a def sax aj am maanaam nga bëgg a umra ba pare bëgg a aj ba pare doo génn fi nga xamante ne moom mooy xaram bi loolu moom mooy tamattu bu fekkente ne da ngay umra nga daal di boole ko aj comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ba tey nga xam ne doo simmeeku ginnaaw umra bi loolu moom mooy am amma boo fekkente ne nag da ngay umra maanaam ginnaaw bi nga xamante ne moom nga aj ba ba def say manaasikul hajj bu la neexee léegi ngay génn di demaat di dellu siwaat maanaam di génn xaram bi di dellu siwaat di umra maanaam loolu amul lim amul lim boo xamante ne bu bu bu am la lu dul ne fuqaha maliki rahmatullah alayhim dañoo sip muy baamu maanaam nga nga nga umra maanaam nga di ko baamu ci at bi loolu fuqaha u maliki rahmatullah dañ koo sib masalan tey waaye ñoom euh, fi ñu ko fiñ ko dàqee moom mooy euh, bu muharram dugg see maanaam ba balaa muy dellu si waat ñoom loolu rek la ñuy wax maanaam bu fekkente ne muharram dugg si na euh, balaa muharram beneen bi yegg si waat boobu bu fekkente ne umra nga si maanaam dañuy sib nga baamu waat ko di ko di umra waat waaye li nga xamante ne moom mooy euh, li euh, sax mooy ne umra amul lim bu ñu bu ñu ko euh, bu ñu ko sib moo tax sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma maanaam dafa umra junni yoon maanaam la umra ci dundam maanaam te loolu sikk nekkul ci ne boo xoolee ci at yi mu dund maanaam sikk nekkul ci ne daf ko doon def lu bare bare ci at bi loolu moom moo tax te loolu tamit nga gis ne ku mel ne Sufyan ibnu Uyayna tamit rahimahullahu taala moom tamit daanaka lim bu jege na ko maanaam juróom-ñaar junni juróom-ñaar téeméer yoon euh, la umra am 700 maanaam ak ñeneen ak ñeneen yooyu yëpp day tegtale maanaam ne euh, baamu umra nekkul loo xamante ne lu ñu sif la comme ni nga xamante ne lu ëpp maanaam borom koo xam ne rahmatullahi alayhim lañ ko gisee amma fuqaha u Maliki euh, ñoom. Euh, dañuy dañuy sib koo xam te ne day day day am lu lu bëree lu bëree bëri donte am na ci ñoom nag ñoo xam te ne bañuñu ko euh, waaye loolu moom mooy li gën a ci mazhab bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab ilayhi euh, haddathana muhammad ibn al musanna mu abu musa az-zami mu ne qaala haddathana yahya muy ibn sa'id al qattan mu ne qaala haddathana hisham muy ibn urwa ibn zubair ibn al-Awwam mu ne qaala axbarani abi Sa'ba muy xabaare na ma mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam mu ne qaala axbaratni Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qaalat nee na xarajna génn nañ ma rasulillah nag ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu waafiina ñu aji matal li hilaali ñeel weeru Zulhijja Zulhijja Zulhijja maanaam mooy bi ñuy yegg ci Makka fekk na ñu ngi dugg ci fa qaala mu wax rasulillah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne man képp koo xamante ne ahabba sopp na an yuhilla ci mu eh, armal bi umratin ci umra fal yuhilla na ko armal wa man ahabba képp koo xam ne sopp na an yuhilla ci mu armal bi hajjatin ci aj fal yuhilla na ko armal walaw laa budul woon an nii naka man nag ahdaytu dama indi sama hadiyu la ahlaltu gin ne ni kon danaa armal bi umratin ci umra maanaam kon man tamattu laa doon def bu doon loolu la fa minhum mu am ci ñoom man ñi nga xamante ko ñoo xamante ne ahalla dañoo armal bi umratin ci umra wa minhum mu am ci ñoom man ko ñoo xam te ne xalla dañoo armal bi xajjatin ci aj wa kuntu man nag mim man ma bokk ci ñi nga xamante ne ahalla dañoo armal bi umratin ci umra waaye nag fa xettu ma daa di gis samay mbërëx qabla lu jiitu an adxula ci may dugg makkata makka fa adraka nii mu daa di may dab yawmu arafa maanaam bisub arafa wa ana fekk man haa'idun maa ngi gis samay mbërëg fa shakawtu ma daa di jàmbat lool ila rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi daa ay na nga bàyyi umrataki umrataki sa umra wanqudi te nga te nga firi rasaki sa bopp wam tashisi te nga peñewu wa ahli te nga daal di armal bil hajji ci aj euh, fa faaltu nee na ma daal di def loolu maanaam kon mooy amul woon temps wu def leneen moom mu daal di mooy mujj def loolu maanaam lii tamit maanaam mooy al muhsir bi maanaam bu fekkee al ihsaan dafa am muhsir bi moom amul dara lu ko ci fekk comme ni nga xam ne Euh, dinañ ko gis insha allahu taala ci téere bii di ñëw mooy kitaabul mahsir wa jazaa'i sayl insha taala euh, ci bu ñu paree fii nii ci kitaabul umra mu ne fa fa'altu ma daal di def li ma yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nee na fa lamma ba nga xamante ne kaanat fi la nekkee laylatul xasaba mooy laylatul xasaba mooy bi nga xamante ne kon ci la ñu jóge ci al Euh, arsala mu daal di yabal ma ay ànd ak man Abdurrahman Abdurrahman te mooy ibnu Abbas radiyallahu anhuma ila Tan'im ca Tan'im fa ardafaha nee mu daal di koy euh, wéttali maanaam mu ànd ak moom fa ahallat mu daal di euh, moom soxna Aysa radiyallahu anha daal di armal bi umratin ci umra makaana umratiha mu taxaw taxawaayu umraam bu njëkk bi nga xamante ne moom la fas yóone woon na def maanaam kon lii mooy ne umra bi du umra bu ñu fay waaye umra bu bees la ndax lan ndax Euh, joxewul hadiyu maanaam moo tax imam al-Bukhârî rahimahullah indi ko maanaam moo tax mu indi buntu bi fii nii mu ne faqada mu daal di fay allah maanaam euh, allahu buur yàlla maanaam faqada mu daal di matal bokk allahu buur yàlla hajjaha ajam wa umrataha ak umram walam yakun te nekkul woon fii shay'in ci dara min zalika ci lii yëpp hadiyun hadiyu maanaam kon su fekkonte ne umra bi umra bu mu bu umra tamattu bi la day yóbbaale hadiyu day am hadiyu waaye comme que umra bi du umra fay moo tax amul hadiyu loolu mu ne wala sadaqatun te sarax amu ci wala sawmun koor amu ci maanaam mooy amul lenn loo xamante ne dañ naan sawaay eh, fidya daf ci am maanaam mooy ak ndàmpaay da ci am wala da ngaa war a dabaatal ngir ne bu la ngaa manqué nangam kon na nga joxe yi wala boog na nga eh, saraxe wala boog na nga woor yooyu yëpp amu ci kon loolu moo lay wan ni loolu dalil akbaru dalilin bi wane ni maanaam umra bi du umra tamattu maanaam du na umra bële la fay waaye bii beneen umra bu bees rek la def maanaam loolu li moom mooy akbaru dalilin bi wane ni mbir mi noonu la demee voilà comme ni nga xamante ne moom la euh, Shafi'i ak Hanabila yoo xool rahmatullah alayhim euh, te euh, umra bii nii imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon fii day leeral ne euh, aj bi maanaam ginnaaw kon aj bi am maanaam boo defee umra ci biir at bi maanaam amul hadiyu te lii moom ifraad la def kon moom dañu gis na soxna Aysa radiyallahu anha mujj gi ifraad la def te ifraad boobu mu def euh, ginnaaw gi la def umra moo tax euh, Shaafi'i rahmatullahi alayhi ñoom ñu ak Maaliki yi rahmatullahi alayhi ginnaaw bañ jàppee ne ifraad moo baax charte biñ ko tegal mooy nga umra waat ci at bi maanaam comme ni soxna Aysa def radiyallahu anha bu ko defee da ngay daal di matal lépp di nga def aj boo xamante ne da nga koy matal aj ko moom kese waaye tamit di nga def li nga xamante ne moom mooy hmm. omra te bu boobaa nga daal di boole ñaari maanaam nga am ngëneelu ki nga xam ne def na xiraan ak ki def tamattu da ngay boole seen ay ngëneel ngir ne yow aj nga umra nga ci même at bi te ifraat nga def maanaam mooy ne bi nga ñëwee pour aj aj rek nga def maanaam ci place jamono jooju nga xam ne li gën liñ mën a def mooy aj maanaam kon eh, ci kaw loolu moo ñoom ñu daal di nootal loolu xadis bi nag gis nañ imam al-Bukhari rahimahullahu taala eh, lu bëri bari la ko eh, indi dinañu gis ne insha allahu taala li des ci ñu xadis bi ci ñu gis ko mooy xadis mille sept cent quatre-vingt-huit mooy xadis yi ñu ak deux mille neuf cent cinquante-deux quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze ak sept mille deux cent vingt-neuf imam Muslim tamit lu mm, bari la ko indi Euh, indi na juróom-ñeenti yoon ci euh, mille deux cent onzième hadis imam Abu Dawud indi na ko hadis numéro mille sept cent soixante-dix-huit euh, mille sept cent quatre-vingt-un ba mille sept cent quatre-vingt-quatre imam An-Nasa'i na ko hadis numéro deux cent quarante-deux deux mille six cent cinquante deux mille sept cent dix-sept deux mille sept cent soixante-quatre deux mille huit cent quatre deux mille neuf cent quatre vingt onze imam Ibn Maaja indi na ko hadis numéro six cent quarante et un ak deux Euh, imaamu Maalik indi na ko xadis numéro mille cent sept ak mille deux cent vingt-sept imaamu Ahmad lu bari la ko indi ko ni gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom des imaam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne baabun ajrul umrati ala qadri nasabi baabun bunte ngi nii boo xamante ne day leeral ne ajrul umrati payu umra ala qadri mi ngi toll mi ngi ci kaw dayok an maanaam ci lu askanoon teg an nasab ak coono bi maanaam ci lu askanoon teg coono gi nga xamante ne moom ngay daj ci mbir mi ci la pay gi di amee loolu moom moo tax yenn jaamu yàlla yu bari te lii nii maanaam qaa'ida la qaa'ida la boo xamante ne bu màgg la mooy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax soxna Aisha radiyallahu anha ni ko ajruki ala qadari nasabiki maanaam sa pay mu ngi euh, ci dayok sa coono maanaam day askanoonte ak coono gi nga xamante ne moom nga daj ci mbir mi waaye nag loolu charte bi mooy mu bañ a nekk coono goo xamante ne yow yaa ko sabab maanaam yow yaa ko wut ngir tamit jéggi dayoo ci coono gi waaye bu fekkente ne jaamu yàlla gi ci jëmmi bopp moom moo laaj coono googu tey bu fekkente ne nit ki nga xam ne dafa jege jumaa ji euh, dafa jege jumaa ji kooku maanaam day dox dugg ci jumaa ji maanaam kooku kenn du ko wax ne ko saa demal nga wiiri wala nga dem bu fële après nga dellu si waat dooga dugg ci jumaa ji déedéet mm. waaye nag ki nga xamante ne dafa sori jumaa ji kooku dox gi muy dox jaamu yàlla googu maanaam coono googu muy daj moom maanaam pay gi muy am day askananteeg coono gi maanaam kii nga xamante ne maanaam moom euh, euh, pay gi muy am ngir ne dafa daj coono kooku moom moo gën a moom mooy ëppale tiyaaba euh, léegi nag foofu mu am beneen masala boo xamante ne bu am am solo la boo xamante ne moom moo nekk foofu mooy ñaar ñi kat moo gën ki nga xamante ne day am coono ci li muy def ak ki nga xamante ne dafa am Euh, moom amul coono mbir mi da yàlla daf kaa yombalal maanaam ñaar ñooñu kan moo gën parce que bu fekkente ne euh, bu boobaa tontu bi moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy daj coono bi moom moo ëpp fay waaye ki nga xamante ne moom moo dul daj bi kooku moom moo gën ëpp ngëneel maanaam kooku gën maanaam xaal borom bi subhaanahu wa ta'aala kooku la kooku la def mu gën mais kee bu ñu xool tiyaaba yi moom moo ëpp fay comme ni yonent bi sallallahu sa wa sallam wax ci ñi nga xam ne ñooy jàng akatu alxuraan yi kii di jàng alxuraan di ijjantu muy métti ci moom kooku moom mooy ëpp fay ndax day am ñaari fay waaye ki nga xamante ne moom mooy jàng alxuraan mu yomb moom maahiru day day jàng mu yomb kooku ma al euh, kiraamil barara maanaam as-safara maanaam moom day ànd ak as-safara ñi nga xam ne ñoom ñooy malaaka yooyu euh, di yor téere di doon wàcc téere bi maanaam kon ñooñu ñooy ñi nga xamante ne mooy bi ay di safara kiraamim barara voilà ñooñu lay àndal amma ki nga xamante ne moom day liir muy métti muy métti kooku dana am ñaari fay maanaam nga gis ne kon kii mooy ëpp fay moo ëpp ngëneel beneen bu koy bu koy leeral tamit moom mooy xaalu ki nga xam ne dafa dëkk ci wetu jàkka ji nga xam ne dafa dëkkaale ak jàkka ji comme yenent bi sallallahu alayhi wasallam kooku moo ëpp ngëneel ki nga xamante ne nag moom mooy jóge fu sori di ñëw kooku moo ëpp coono maanaam kon kooku mooy ëpp pay ki nga xamante ne tamit euh, moom mooy aji makka maanaam euh, euh, boo nekkee ci kaaba gi dëkk makka maanaam nekk ci wetu kaaba gi di umra heure bu la neexee kooku moom moo ëpp am amma ki nga xamante ne nag moom mooy jóge ci suñu dëkk yi masalan di dem kooku moo ëpp coono kooku mooy ëpp pay maanaam kon diggante loolu ñaari mbir la yoo xamante ne ki ëpp ngëneel ak ki ëpp fay bokkuñ maanaam ki nga xamante ne masalan Euh, moom bu ko nattu dalee da ngay gis ne day naturel ci moom mu mën koo supporter kooku mu gën kooku moo ëpp ngëneel am na ki nga xamante ne natt bu ko dalee day métti muy rey xeex ak moom ngir muñ di muñ muy métti muy muñ muy kooku noonu moo ëpp fay maanaam fay gi maanaam ñaa day tool day askanoonteeg coono gi waaye ngëneel gi ajuwul ci coono gi ngëneel gi ajuwul ci coono gi kon loolu euh, maanaam benn point la boo xamante ne euh, bu mata bàyyi xel la ci euh, bunt bii nii ci masala bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilay haddasanaa Musaddad ibn mu ne qaala haddasanaa Yaziid ibn Zuray' mooy Rayhaanatul Basra mu ne qaala haddasanaa ibn Awn mooy al imaam Abdullah ibn Awn Abu Awn al Muzani rahimahullahu ta'aala Abul Qasim ibn uh, Muhammad uh, muy ibn Abubakar as-Siddiq uh, radiyallahu ta'ala anhum bokk ci fuqahaa'u fuqahaa'u sab'a yi wa an ibn Awn maanaam ba tey ci càllale googu ibn Awn nee na an Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i an al-Aswad muy ibn Qays an-Nakha'i mu ne qaala ñoom ñaar ñëpp ñu ne maanaam ñoom ñaar ñi wax fii nag moom mooy al-Qasim ibn Muhammad al-Aswad maanaam ñoom ñaar rahmatullah alayhima qaala ñoom ñu ne qaalat wax na Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha ya rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yasduru dana dellu annaasu nit bi nu bi ci ñaari jaamu yàlla yoo xamante ne ci nusuk la maanaam mooy aj ak umra wa asduru man nag danaa dellu bi nusukin ci benn jaamu yàlla kese te mooy aj gi maanaam mu ne waa man ndax loolu moom lool moom ndax mbir mi noonu lay deme fa qiila laha ñu wax ko ne ko maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko intaziri négandikol fa iza tahurti bu boo laabee fakhruji na nga génn ila tan'im ci tan'im fa ahilli nga daal di armal boo nga daal di armal ci aj ah, ci umra bokk suma topp nag itiya itina na nga ñu dikkee bi makaane ci bërëb kaza sangam walakinnaha waaye nag ala qadari ki waaye nag mbir yi day tolloo day askanoonteeg say nafaqa sag maam dépensé li nga dépensé ci alal ci coono ci sa temps ci loolu sag pay day aju ci loolu aw nasa aw nasa bikki wala boog ci sa ah, coono bi ngay rek maanaam loolu yëpp ku nekk ah, mbir mi moo tax ci buntu boobu ngëneelu borom bi subhaanahu wa dafa askanante ak maandu borom bi subhaanahu wa maanaam mooy ne ki nga xamante ne day def coono ngir lu baax di def coono di def lu baax di def coono ci jaamu yàllaam di def coono maanaam kooku noonu di investiru kooku munul tolloo ak ki nga xamante ne moom jéemut ci yooyu dara jàpp ne moom aman na yàlla dana ko defal ngëneel hmm. et nit ñi dañuy sonn rek ak yooyu mais xamuñu ne affaire nekkul ci ci ci ci loolu maanaam ñu bari bari da ngay gis euh, kii boobu la ñu am xuruur googu woor googu la leen seytaane di inspiré maanaam da leen di gëmloo ne leen euh, mbir mi comme ci sa xol la nekk te yow yaa gën a baax xol gaa yeneen yi euh, ñeneen ñi c'est vrai que foo leen fekk ñi ngi jàng alxuraan ñi ngi daj coono ñi ngi def jotaayu xam-xam yi ñi ngi dem jàkka ñi ngi julli ñi ngi def nangam ñi ngi sikar mais yow yow bon bu bul parce que euh, de toute façon c'est que ñooñu nañ def loolu mais gënuñu kenn loolu du dëgg maanaam loolu du dëgg comme niñ ko gisee woon ci kitaabul iman te njaalbeen gi al imaanu yazidu wa yanqusu iman day yokk te day wàññeeku te day wàññeeku ci jëf yi sababu jëf gi maanaam ci sababu jëf yi ak sababu bàkkaar yi ci lay yokkee wala muy wàññeeku kon ku jàpp ne ngëm yàlla moom de toute façon jaamu yàlla yi euh, nit ñi mën nañuy def maanaam seen coono gi ñuy def du leen jariñ dara et que yow di nga jariñu par contre parce que sa xol baax na maanaam kooku moom mooy mooy mooy mooy da ngeen nelaw mooy mooy mooy da ngay nelaw xam loolu géej gi di riir kon coono euh, euh, ngëneelu borom subhaanahu wa ta'aala ki nga xamante ne moom nii la maanaam daa daa daa investir ci loolu daj coono gi mu daj ci jamono yi nga xam ne ci la ko war a dajee xaqiqatan bu ñu xoolee sahaaba yi radiyallahu anhu bokk na ci li ñu gënee ñeneen ñi mooy loolu sahaaba yi radiyallahu anhu mooy ne jamono ji nga xamante ne ñoom ci lañ feeñ ci lañu dund ci lañu daj coono gi ñu war a daj jamono jooju noonu mooy jamono ji nga xam ne su baaxee lépp baax su yàqoo lépp yàqu boo xoolee waa ahlu badrin li nga xamante ne moom lañ jëlee yenn sahaaba yi radiyallahu anhum loolu la saxaaba bu fekkee badar moom moo gën sahaaba bi nga xamante ne fekkewul badar même bu ci ànd ak ñoom ñoo bokk jamono lu tax parce que xeex bi ñu xeexoon ñooñu moo leen moom am doole kon coono googu ñu daj investissement boobu ñu daj moom moo leen may lay ki nga xamante ne nag moom dafay investir ci lu baax bokkul ak ki nga xamante ne du ko def maanaam moom jàpp na ne mën na relâché wu nu mu ko neexee mën na nooyal nu mu ko neexee ñaar ñii moom mënuñoo yam xataa ci mbiri àdduna noonu la demee maanaam mbiri àdduna sax ki nga xamante ne jàpp na ne. Euh, xattaa ci mbiri àdduna noonu la dame ki nga xamante ne jàpp na ne mën ngaa mën nay joxe maanaam mën nay mën nay dépenser lu ko neex ci coonam maanaam maanaam lu ko lu mu mën maanaam ngir am ah, ngir eh, ah, entreprise am dox wala boog mbir yi dox mais kooku bokkut ak ki nga xamante ne moom su moom investissement yëpp du ko maanaam dara maanaam ba ci biir entreprise bi ñi nga xamante ne dañuy investir di def di génne résultat di ci mais ñooñu yamuñu ak ñi nga xamante ne maanaam ñoom bu ñu xoolee seen liggéey ci entreprise bi defuñ dara ñaar ñi duñ maanaam léegi ci wàllu yàlla ngeen bëggee non en fait c'est que gars yi comprendre wuñ nangam comprendre lañ affaire bi aussi euh, <laughs> ah, mbir mi nii lay defee maanaam mooy lan mooy ne lu lu ki nga xamante ne dafay day def lu baax. ak ki ki de ki deful lu baax ñoom ñaar mënuñu tolloo voilà kii jëf ak ki jëful mënuñu tolloo voilà léegi nag après lan moom mooy question bi maanaam ay at après dañuy étonné wu lan moo tax kii mu rawuñu léegi ñoom ñuy étonné wu lan moo tax maanaam jàpp ne munoon parce que pour pourtant euh, pourtant ñoo màggandoo pourtant nangam pourtant nangam pourtant ñoo nekk ndoo woon fii mais parce que bi muy investir ci lii yow danga toogoon di foofu di foofu ak di di di passer sa journée bi ci télé bi voilà ak di di di PlayStation loolu bu fekkee ne loolu ngay def mais bien sûr mënoo leen yem ki nga xamante ne tous les jours day moom mooy dem ubbi jàkka ji kii toppatoo ko nangam ni gaa yi julli ainsi d suite loolu pendant des années ngeen bëgg mu yem ak ki nga xam xamante ne du def dara ci yooyu. moom fu xëyee mi ngi dem naa di ji attaaya yal nañu yàlla maanaam mentalité boobu xaw ma mentalité boobu nan la ko nit ñi mën a amee maanaam seytaane comme quoi ni mu mën a naxee nit ñi yal nañu yàlla sàmm xadis euh, bi imam al Bukhari rahimahullahu taala dina xadis numéro mille cinq cent six mille euh, cinq cent dix-huit mille cinq cent soixante mille cent maanaam ay version ci xadis bi mille sept cent soixante-deux mille sept cent soixante-onze dina ko indi tamit mille sept cent quatre-vingt-six ak deux mille neuf cent quatre-vingt-quatre imaamu Muslim indi ko xadis numéro mille deux cent onze moom ñeenti yoon imam Abu Dawud euh, indi na ko xadis numéro mille sept cent soixante-dix-huit deux mille cinq ak deux mille six imam na ko xadis numéro deux mille huit cent trois euh, imam euh, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah moom indi na ko juróom ñetti yoon kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabul mu'tamari idha tawa idha taafa tawaaf al-umrati thumma kharaja hal yujzi'uhu min tawaaf al-wadaa' baabu buntu al-mu'tamir ki nga xam ne moom mooy umra idha taafa bu tawaafee tawaafal umrati maanaam tawaafu umra maanaam ngir ne umra moom tawaaf la am benn tawaaf la am euh, bu ndax bu defee loolu summa topp xaraja mu génn Ah, maanaam muy mu génn dem ñibbi ji ginnaaw bi mu defee tawaaf boobu hal yujzi'uhu ndax loolu dana ko doy min tawaaful wadaa ci tawaaful wadaa tontu bi mooy waaw waaye ci sartu mu yiini ko ci maanaam maanaam sartu bi parce que tawaaful wadaa waxoon nañu àtte bi maanaam euh, ne saa yoo duggee Makka maanaam saa yoo war a génn da war a dem def tawaaful wadaa ba mu des ne Hanafi yi euh, rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu sunna la euh, waaye nag tawaaf bi nga xamante ne moom mooy. Euh, euh, ba pare ñoom dañoo jàpp ne tamit ci jamono aj aj euh, aj moom moo am tawaaful wadaa waaye ñu génnee jamono aj tawaaful wadaa du am waaye nag ñi nga xam ne ñooy jumhur ulama rahmatullah dañoo jàpp ne da ko war a def tawaaful wadaa maanaam maanaam ñoom d'accord nañ ni dafa war maanaam ñi nga xam ne mooy jum jumhur dañoo jàpp ne dafa war maalik yi ñoo jàpp ne man dóob la maanaam ne ngëneel la maanaam wala boog mustahab man dóob mustahab maanaam lu ñu sopp la waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne euh, soo su euh, ab période rek nga koy def ak umra ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne dafa war te saasu ne la léegi bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ne maanaam euh, tawaaful wadaa bu fekkente ne da umra bu boobaa mën nga koo def waaye maanaam mën nga koo dugal maanaam mu dugg ci indiraaju niyya maanaam loolu mooy sart bi mooy ci ci lool day day dépendre ci ki jàpp ne war na wala boog sunna la maanaam mbir mi boobaa dañuy daal di xool ci loolu noonu mais ki nga xam ne moom mooy dafa jàpp ne dafa war moom mooy faw mu def li nga xam ne moom mooy tawaaful ah, moom maanaam dafa war kooku mën na def umra euh, mu def tawaaful wadaay mu def tawaaful wadaay ah, mu nekk tawaaful mu tawaaful umra bi mu nekk tawaaful wadaa en même temps maanaam loolu mooy ku mu yàkkamti koo xamante ne daf ne man de bëgg naa def umra léegi waaye dañu war a dem bis baa ngee di ñu xaar voilà moom mën na dem defi ji umraam maanaam tawaaf boobu mu def ci umra mu daal di ci yéene tawaaful wadaa maanaam loolu la bëgg a wax léegi beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy sartu Euh, euh, bu fekkente ne ci aj la nag masala bi tamit day dellu siwaat moom mooy ki nga xamante ne dafa dem aji ji su defee tawaaful ifaada maanaam mën na ci yéene wala tawaaful wadaa maanaam moom mën naa bàyyi tawaaful ifaada au lieu mu def ko bu njëgsee da ko du ko def maanaam suñ jugee Arafat maanaam ci ëllëg ba dem Mina bu ko neexee mu bañ a def tawaaful ifaada mu bàyyi ba war a ñibbi te dafa góor mu bàyyi ba war a ñibbi mu daal di yéene def tawaaful ifaada ba pare dugal ci suuf tawaaful wadaa maanaam yéene wàlla ko maanaam parce lu sax parce que yenent bi sallallahu alayhi li nga xamante ne moom rek la waxoon mooy ij'alu aaxira ahdikum bil bayti tawaafan def leen ne li ngeen di mujjee am maanaam li ngeen di mujjee fiq ak néegu yàlla bi ak mooy na nekk tawaaf maanaam comme moom ngeen di mujjee fiq kon na nga balaa balaa dara xew nga xam ne boo ko defee rek da ngay génn def maanaam bu boobaa mën ngaa def tawaafu ziyaara tawaaful umra imaam nag al-Bukhari rahimahullah dafa def daf ko def ba pare laaj ko def ko istifham maanaam mu nekk question lu tax mu nekk ab laaj ngir ne euh, xadiis bi muy indi ah, dafa defee leeral ne tawaaf boobu maanaam ne soxna Aysa radiyallahu anha tawaaful beneen tawaaf waaye zahir bi mooy ne tawaaful beneen tawaaf bi mu defee umra rek daa daa di dem maanaam muy ne tawaaful umra boobu moom moo taxawoo ci moom tawaaful wadaa wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddathana abu nu'aym te moom al fadl ibn dukayn mu ne qaala haddathana aflah ibn eh, humayd mu abu abdurrahman al ansari eh, al madani an al qasim ibn muhammad ibn abubakar radiyallahu anhum radiyallahu anhum mu ne an aisha ummul mu'minin radiyallahu anha qaalat nee na xarajna génn nañ mu hilli na ñuy daal di eh, armal bil hajji ci aj fii ashhuril hajji ci weeri aji wa hurumil hajji ak uh, uh, uh, xaramu hajj bi fa nazalna ñu daal di wàcc sarif maanaam sarif la ñu wàcc fa qaala mu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ashaabi sahaabaami man képp koo xam ne lam yakun nekkul woon maahu de ànd ak moom hadiyun hadiyu fa ahabbate mu sopp an yajala mu def ko umratan umra fal yafal na ko def wa man képp koo xam ne kaana nekkoon na ma de ànd ak moom hadiyun hadiyu fala déedéet bu mu ko def wa kaanate nekkoon na ma annabi ànd ak yenente bi wa rijalun ak ay góor min ashaabi ci sahaabami zawi quwwatin di boroomi kattan alhadiyu hadiyu maanaam ku mel ne Seydina Talha ibn Ubaydullah radiyallahu anhu ku mel ne Seydina Ali bi mu dellu see bi mu ñëwee moom tamit loolu la def radiyallahu ta'ala anhu falam takun nekkul woon lahum ñeel leen umratan umra fa daxala mu daal di dugg alayya ci man annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ana fekk man abki maa ngi jooy fa qaala mu a yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne maa yubkiki ay na lan moo la jooy loo qultu ma ni ko sami'tuka dama dégg taqulu ngay wax li ashaabika sa sahaaba yi maa qulta la nga wax fa mu neextu man nag ñu daal di may xañ al umrata umra bi maanaam lii moom mooy maanaam nit ku baax bu gisee ni lu baax am koy rëcc maanaam da koy metti waaye gis ne lu baax am lay léeg nga sànni loxo bi ci ginnaaw sax wiccax ko maanaam jàpp na garaawul amul solo maanaam loolu du doxalinu ko am xel dégg nga euh, moo tax euh, euh, qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waa luy say mbir qultu nee na ma ne ko laa usalli julliwuma maanaam damaa julliwul maanaam damay gis mbërëk maanaam expression la pour wax ne damaa gis mbërëk comme wolof yi rek ni ñu koy waxee julliwuma surtout mooy nangam xeetu wax yooyu voilà donte baatu setuma nekkut baat bu gën maanaam ngir ne euh, d'ailleurs mu indi amal gam yu bare bari ci wolof yi ba jàpp nañ sax ne voilà jigéen bu gisee ay mbërëgam warul maanaam yu bare bari du ko war warta togg warta laal sa sajaada bu ko laalee nit ñi duñ ci mën a julli warta maanaam ay xeetu wax yoo xam ne dëgg maanaam bu ci gën a tumuranke moromam ngir bee la xaala mu ne falaay yadirki yenti bi saa sam ne ko mais du la lor loolu dara de anti yow min banaati aadama da bokk rek ci doomi moom aadama yi c'est ça doomu moom aadama yu jigéen yi nga bokk rek maanaam mooy yaw lii la dal ni yëfi nit la am maanaam du punition du mit du du dara du am rëbb du dara fi nga gisee mbërëg bii nii daa jaadu kese voilà te subhaanallah lii Seydina euh, Usayd ibn Hudayr wax radiyallahu anhu mooy dëgg euh, euh, bi mu ne ma hadha bi awwali barakatikum ya ala Abubakar radiyallahu anhu lii du seen première barke yéen waa kër Seydina Abubakar radiyallahu anhu parce que ñoom saa yu leen dara dalee mbir mi ngëneel juddoo ci njariñ juddoo ci am njàngat juddoo ci mu ne kon loolu du la du du yàqul dara Ah, ba ndax ah, oh, ndax dogal nañ nañu alayki ci yow maa li nga xam te ne kutiba moom lañ dogal alayhim na ci ñoom maanaam ñoom doomi moom aadama yu jigéen ñi alayhi salaatu salaam maanaam li li li leen di dal moo la dal rek li yàlla dogal ci ñoom moom la yàlla dogal ci yow rek fokk wu ni ko nekkal fii xajjati ki ci sa ak asallaahu xëy na moo si yàlla an yarzuqaku an yurziqakiha mu wërsëgal la ko voilà xëy na sax yàlla wërsëgal la ko xëy na yàlla wërsëgal la aj gi mat xëy na yàlla wërsëgal la umra gi mat maanaam loolu moom mooy ku ñu ku tënk kon amul dara lu ko lu ko lu tegu ci kawam xaalaat mu ne fa kuntu nekkoon xattaa mbéte nafar naa ñu daal di dem min minan ca minan fa nazal naa ñu daal di wàcc almuhassab almuhassab fa mu daal di woo Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu anhu fa qaala mu ne ko ukhruj génnal bi ukhtiki ak sa mbokk mu jigéen mi alxaram xaram bi maanaam mooy ngeen dem ba at-Tan'im la nga daal di euh, nga daal di armal bi umratin ci umra suma topp nag ifrugha ngeen matal min tawafikuma seen tawaaf antazirukuma maa ngi leen di nekk haahuna fii mhm. kon euh, nga gis ni maanaam mi ngi leen di nekk foofu ci lan la def ci ab batxa maanaam mooy mu daa di wax ne dem leen ngeen matal seen tawaaf maanaam mooy kon tawaafu tawaaful omra tawaaful omra parce que omra la ñu war a def maanaam buñ jógee ci euh, dañuy def tawaaf maanaam tawaaf omra tawaaf boobu mooy taxaw taxawaay tawaaful wadaa lii moo tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullahu dégg nga fa atay naa ñu daal di dikk nag fi jaw fi lay li ci diggu guddi gi hmm. fa qaala mu ne faraxtuma ndax da ngeen noppi faraxtuma ndax fiix ngeen ci mbir mu pare ngeen ah ma ne ko naam waaw maa hmm. mooy pare fiix hmm. waaw maanaam nga gis baat yi uh, làkk yi ni ñu jege wante ni ñu bokkee ay cosaan ñu nuróowee ci ci ci cosaan te loolu dafa bëri ci ci ci ci ci ci ci làkk booy xool làkk yi baat yi ñuy nuróole maanaam yoo xam ne dañuy xaw a jege wantoo nuroo nga xool leen da gis euh, ne kéemtaanu yàlla ngay gis ci mbir mi maanaam rapport bi nga xamante ne moom la baat yi am benn bu ci nekk rapport bi mu am ak beneen bi mm-hmm. ngir nuroo yi nuroo te lool noonu ci langue yëpp la maanaam rapport boobu ci langue yëpp la am ci làkk yëpp la am te lu ci ëpp ci làkk yi même da xool wolof dana làkk ah kii ne langue kii ne luxa ah maanaam gis ne ñu nuróowee noonu la la la la mbir noonu la nuróowee ci yu bari bari nag hmm. nee na ba ko ndax noppi nga maanaam pare nga kaa xultu ma ni ko naam waaw fanaadaa mu daal di woo bi raxili ci laxasaa gi maanaam laxasaa gi fi ashaabi ci saxaaba bi radiyallahu anhu fartaxala mu daal di laxas annaasu nit ñi wa man taafa ak ki nga xamante ñi nga xam ne tawaafoon na bil bayti ci kaaba gi qabla salaati subhi lu jiitu ñuy julli julli suba ñoo ñu defoon seen tawaaful wadaa suma topp na xaraja mu daal di génn mu wajjahan daal di jublu ilal madina ci jëm ci madinatu munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam mm-hmm. maanaam kon gis nañ li tax imam al Bukhari indi ko mu daal di koy def ak laaj ngir li nga xamante ne moom moo ci nekk ci ñàkk a ci dalil bi waaye tamam dalil la ba tey maanaam ci mbir moom ngir ne amul leneen luy wane ne ñoom def nañ leneen lu bokk tam lii voilà wallahu a'lam euh, kon xadis bi gisoon nañ ko léegi gisoon nañ ne xadis bi waa ko moom des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabun bunte ngi ni yafalu day def fil umrati ci umra maa li nga xam ne yafalu moom lay def fil hajj ci aj maanaam jëf yi nga xamante ne moom la ñuy wax ci umra laat mooy jëf yi ngay def ci aj rek voilà boo ñëwee laataa ngay dem arafat wala boog boo jógee arafat boo ñëwee ah euh, makka li ngay def loolu rek moom mooy umra mooy armal bi nga xamante ne moom ngay armal Euh, gisoon nañ ni différence bi fi mu nekkee mooy ci miqaat yi loolu gisoon nañ ko te leeraloon nañ ko li nga xam ne moom mooy boo génnee loolu daanaka yeneen atte ndaw ndawaan li ci ëpp leeral nañ ko tamit li ci des li mooy jëf yi bu dee jëmmi jëf yi umra dafa am euh, ñetti ponk comme ni nga xamante ne noonu la moom mooy waxu jumhur ulama rahmatullah alayhi ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi yi rahmatullah dañoo jàpp ne benn ponk la am mooy tawaaf xanafi yi pour ñoom umra benn ponk rek la am mooy tawaaf kaaba gi jeex na ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur muy fuqaha sha maliki hanabila yi bokk rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne ñetti ponk la am moom mooy tawaaf hmm, déedéet maanaam armal armal tawaaf ak sa'yu armal tawaaf ak sa'yu mooy daw diggante Safa ak Marwa ñoom ñooy ponki umra ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah dañ cee yokk benn mooy watu wala wàññi sa karaw maanaam yooyu moom mooy li ñu wuute ci ni ñi ñiy jëfee ci omra sinon jëmmi maanaam jëfi yëpp benn la ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne képp ku armal ñëw Makka boo ñëwee Makka nga daal di wër Kaaba Kaaba gi comme ni nga xam ne noonu lañ ko bi biñ jamono bi ñu gis ak mooy tàmbalee ci xajarul aswad foon ko euh, teg say loxo foofu ba pare nga daal def sa juróom-ñaari jéego juróom-ñaari wër. yoo xamante ne beneen foofu tamit Hanafi rahmatullah dañoo jàpp ne ci tawaaf bi maanaam euh, ñetti wër yu njëkk yi ñoom ñooy farata yeneen yi des dañ ko sunna la maanaam ñetti yu njëkk yi mooy yi nga def ramal yooyu moom mooy farata yeneen yi ci des da sunna la voilà ñoom noonu lañ ko jàpp maanaam waajib sax la ñuy wax voilà yeneen yi sunna lañ waaye nga nga ñëw tawaaf kon nga daal di wër tawaaf comme niñ ko waxe woon rek boo saa yooy yegsee ci ruknul yamani ak ruknul aswad xajarul ah, asad nga daal di leen di eh, raay bu dee mën nga fóon sinon nga sori leen tàllal sa loxo fóon eh, am na tamit luñ ci def mooy eh, foofu dañuy sopp nga def ramal mooy daw boobu ngay daw wala waaxu boobu ngay waaxu te mu jege daw ci ñett yu njëkk yi ñeent yi nga dox nor nga dox ndox wu yam ba noppi nga daal di yëkkati nga def ittibaa maanaam mooy sa mbagg bi nga xam ne mooy mbaggu ndeyjoor bi nga daal di koy wàcce maanaam nga wàccee ko lii euh, ci bi ngay wër euh, kaaba gi soo paree nga daal di suñu suñu soo paree juróom-ñaari nga dem ci euh, ginnaaw maqaama Ibrahima nga taxaw fu julli fa ñaari rakka soo paree nga dem naan sa zam-zam ah daal di daw diggante Safa ak Marwa soo paree nga daal di watu wala nga wàññi sa karaw jeex na lii mooy umra lii bu dee jàpp nga ko mooy jàpp nga ni ñuy umra kenn gën ko man dégg nga kon li ñuy def ci omra mooy jëmmi li ñuy def ci aj léegi aj lan la ko ëppale mooy après dem Arafat loolu rek la ko ëppale mooy jugee Arafat après dem Muzdalifa soo jugee Muzdalifa dem Minan soo demee Minan sànni say jamrat euh, de ñëw dem ren bi watu ji de loolu la ko ëppale mais aj ak umra gis ngeen ni mu yombee amul lenn lu ci compliqué voilà maanaam fi mu toll ah nit ñi maanaam yaa subhaanallah jullit ñi dañoo am ak xeetu tayel bu leen dugg rek yooyu waaye jarul jëdd maanaam mais comme tayel da leen dugg maanaam li mu laaj rek mooy organisateur tamit mooy kuy organiser nga xamante ne imaam lay doon boo xam ne moom mooy organiser sinon fawda day am fawda mooy picc ko moom mooy am kon ku nekk def lu la neex ku nekk dem fu la neex. mais dul loolu ah lii jarul jarul gidd jarul ñun ñoo ñoom imam diw ñoom ñu giddee di kii loolu jaru ko ndax nii la umra yombe yal nañu yàlla sàmm léegi mu ne qaala bil isnaad al muttasil bi wal kitaab la haddasanaa Abu Nu'aym al Fadl ibn Dukayn mu ne qaala haddasanaa Hammaam ibn Abi Yahya ibn Diinaar al Awzi Abu Abdullah mu ne qaala haddasanaa Ataa ibn Abi Rabaah mu ne qaala haddasanaa Safwaan ibn Ya'laa ibn uh, Umayya moom at-Tamiimi al-Makki thumma al-Madani bokk ñetteelu génération mu ne yaani Euh, moom mu ne nee na maanaam an abihi mu jëlee ci euh, baayam mooy sayyidina euh, Ya'la ibn Umayya Abu Khalaf radiyallahu anhu abu dañ ko wax tamit Abu Safwan wala Abu Khalid at-Tamimi al-Makki radiyallahu ta'ala anhu bokk ci génération mu njëkk bi maanaam génération saxaaba yi ta'ala anhum génn àdduna ci liy wër loo ci quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi anna rajulan nee na dafa am benn waay boo xam ne ataa dikke na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa te moom bil Ji'rana mi ngi ci Ji'rana wa alayhi te na ci kaw jubbatu jubba waalo alayhi te mu nekk ci kaw ci moom asaru euh, euh, jeexitalog alxaluqi gëtt gi maanaam gëtt goo xam te dañ ko defaree safran euh, zafaran hmm, safran aw qaala wala boog sufratun maanaam mooy mbokk maanaam couleur bu jaune fa qaala mu daal di wax ne kayfa ana naka ta'muruni nga may digal an ta an man ci ma def ko fi umrati ci sama umra fa anzala mu daal di wàcc allahu bur yàlla ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa sutira ñu daal di koy muur bi maanaam ko sàng ko bi saw bin ci mbalaan wa wadittu ma daal di mébét naka man ka xat dëgg-dëgg ra'aytu gis naa an bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waqat dëgg-dëgg unzila wàcc nañ alayhi ci moom alwahyu wahyu wi fa qaala Omar sayyidina Omar radiyallahu anhu ne ta'ala kaay ayasurruka ndax bég bég nga maanaam moom musul woon a gis yenente bi sallallahu wa sallam suñuy wàcc ci moom wax yu bi xaal bi muy nekke maanaam ndax buñ koy wàcc da ngay gis day ñàkk hmm, voilà affaire yi diis sidit yi di di di di di génn maanaam ngir ne wax ji dafa diis comme ni ko Alxuraan wax inna sanulqi alayka qawlan saqilan dañuy wàcc ci yow wax ju diis mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu ne ma ta'ala ñëwal ayasurruka ayasurruka ndax bi dana la bégloo an tanzura ci nga xool a nabi ci yent bi sallallahu alayhi wasallam waqat fekk nag anzala ñu ngi wàcc allah bur yàlla alayhi ci moom al wahyi wahyi bi qultu ma ne naam waaw waaw nee na fa mu mu daal yëkkati tarafa saw bi eh, catu mbalaan ne fa nazartu ma nee na ma daal di xool ilayhi ci moom lahu mu ñeel ko ghasitun ak maanaam xeetu xaran wa ahsibuhu eh, nee na eh, maa ngi njort mu nekk ghasitul bakri maanaam kéem eh, xaramu maanaam buy boobu kii di def gëléem gu ndaw di def voilà hmm. fa lamma ba nga xamante ne suriya Euh, wuññeef na anhu wallif ko maanaam dindi nañu li nga xamante ne mooy mooy woyofalal nañ mbir mi maanaam mooy euh, yëngut kii boobu tàngoor googu ko daloon maanaam léegi nag dal na qaala mu ne ayna ana as-sa'ilu kaji laaj anil umrati ci umra kan moo doon laaj umra bi ixlaa maanaam euh, simmil anka wallif ko al jubbata sa jubba bi maanaam mu ne day am copition maanaam dindi ko waxsil te nga raxas asaral xaluuqi jeexitalu gëtt gi ank ci yow wa anq te nga setal ak sufrata euh, zafaran bi maanaam bu jaune bi was naa te nga def fi umrati ci sa umra kama tasnaaw kem ni nga def fi xajjati fii xajjika ci sa aj maanaam loolu tax imam Bukhari indi ko rahimahullah il defal sa umra comme ni ngay def sa aj maanaam mooy kon liñ lay wo tere ci armaalu ak moom lañ lay tere ci armaalu umra yére yi nga xamante ne moom lañ lay tere nga sol ko mooy lu ñu lu ñu ñaw ah euh, euh, loo nga muur sa bopp muur say loxo wala yooyu ak ah, yooyu sa tànk yi lu ko muur yooyu lañ lay tere voilà muur sa xar kanam yooyu dañ la yooyu lañ lay tere ak parfumé wu ak tusngalu voilà ba pare nga wax labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak waaw booy ñëw maanaam nga wax loolu comme ni nga xamante ne noonu ngay def ci ak hadith ah, bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro mille cinq cent trente-six dina ko indiwaat hadith numéro mille huit cent quarante-sept ak quatre mille trois cent vingt-neuf ak quatre mille neuf cent quatre-vingt-cinq imaamu muslim indi na ko juróomi yoon ci xadis numéro mille cent quatre-vingts imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille huit cent dix-neuf imam At-Tirmidhi indi ko xadis numéro huit cent trente-cinq imam ko xadis numéro deux mille six cent neuf ak deux mille sept cent dix imam Ahmad indi ko xadis numéro dix-sept mille neuf cent quarante-huit dix-sept neuf cent cinq ak dix-sept mille neuf cent soixante-sept kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñépp indi nañ ko mu qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilayhi haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf Abu Muhammad at-Tinnisi mu ne qaala axbaranaa Maalik ibn Anas an Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam an abiihi mu jëlee ci baayam Zubayr ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam radiyallahu anhumaa annahu qaala nee na qultu nee na wax naa li Aysa ñeel soxna Aysa ummul mu'miniin radiyallahu anhaa zawju nabi di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ana fekk man yawma idin bis booba xadiisu sinni maa ngi nekk ku gone maanaam fu maanaam xadiisu sinni mooy ku ndawee ay maanaam ku yees ay at at mooy nekk gone loolu lay fekk nee ah, ko arayti maanaam ah, waa xoolal maanaam kon dañu gis ne laaj bi bu koy laaj nekkutoon mag maanaam xale la woon moo tax mu laaj ko ko su ne mag la du ko laaj moo tax mu ko arayti waa xoolal léegi qawlallahi waxu buur tabaaraka wa tabaraka maanaam sax na ak maanaam te sax ak barke wa ta'ala te kawenam ne inna safa wal marwata min sha'a'irillahi wa faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ma inna safa naka safa wal marwata ak marwa min sha'a'irillahi dañoo bokk ci mandarga yi bu Rabbana subhanahu wa ta'ala maanaam feeñal maanaam màggal faman képp koo xam ne xaj da nga aj al bayta néegu yàlla bi néeg bi aw wala boog i'tamara nga armal ko fala a ayul mu alayhi ci moom an yattawafa ci mu tawaaf bihima ci ñoom ñaar maanaam mooy mu baagante an yattawafa ci mu baagante bihima ma ci ñoom ñaar mooy juróom ñaari daw safa ak marwa yooyu mu ne fala ura mu ne mu nee na man ma ni ko fala ura gisuma ni ala ahadin ne nekk na ci kaw kenn dana war ci kaw kenn shay an dara allah yatawafa ci bu fekkente ne tawaaful bi himaati ñoom ñaar maanaam ñoom dangay bi ñu nekkee xale la ñuy la ñuy toppatoo maanaam euh, masala yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk déjà ci alquran ak hadith yi ak yu mel noonu maanaam bi ñu nekkee xale lañuy toppatoo yooyu duñ nekk bu nekk mag di ko di ko toppatoo dégg nga euh, faqaal te loolu mooy li jaadu itam maanaam loolu tamit mooy li jaadu voilà maanaam jàpp ne xale yi moom comme ci ñi non day compliqué ci ñoom lañ toog kër ga xaqiqatan loolu ñàkk maanaam ñàkk a jox xale bi chance am la dégg nga euh, fa qaalat nee na mu ne Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha nekka laa jàjjul maanaam mukk mbir mi deme wut ni nga ko waxe law kaanat bu nekkoon ne kama taqulu kem ni nga wax kaanat kon danaan li li muy doon mooy fala junaha du aaya alayhi ci moom allah ya tawafa si mu bañ a tawaf fii ma ci gis nga aayul ci mu tawaaf leen moom daa jàpp ne kon loolu li muy tekki mooy kon garaawul bu ko deful mu ne déedéet yow loolu mu muxaalafa la te mafhumul muxaalafa mantuq bi mu ëpp doole balaa mu xaalafa ñu koy bàyyi xel ci dara dafay fekk mu bañ a wuuteeg mantuq ba pare day fekk ne charte bi tax ñu indi ko maanaam moom bu doon maanaam moom dégg-déggam bi doon na mën a jub su fekkoonte ne ci cosaan nit ñi dañ daan dañ daan tawaaf maanaam walla ah voilà wax jooju dana jub waaye comme que ci cosaan gars yi dañ doon ragal a tawaaf looloo tax waxam ji du jub waaw moo tax mu ne ko mbir mi demewut ni nga waxe mu ne innama li am ba des mooy unzilat wàcce nañ hadhihi al ayat ci aaya bi fil ansar ci wal ansar kaanu nekkoon nañ yu xilluuna doon doon wax di talbiya li manaat ñeel manaat hmm? euh, manaat seen yàlla la war maanaam yàlla ñoom dañoo jël yàlla yi jigéenal leen laata dañoo jël benn yàlla bu jigéen buñ ci tabax defar ko mu jigéen ñu ne kii moom mooy allah bu jigéen ñu tuddee ko laat ñu jël man naan bu jigéen ñu tuddee ko manaat al aziz bu jigéen ñu tudde ko Uzza am noonu lañ doon def moo tax euh, borom subhaanahu wa ta'aala alakumu zakar ala alakumu zakar alakum alakumu zakar wa lahul unsa yéen da ngeen di bëgg doom yu góor yi mais yàlla waaw yéen yàlla moom jigéen ñi ngeen ko féetale yàlla yàlla taamu ah maanaam loolu tamit xeetu kii la borom subhaanahu wa ta'aala da ngay gis ni muy alquran ni muy waxee ak nit ñi maanaam ci loo xam ne rek seen xel da koy war a mën a yàlla maanaam waaw maanaam yow yow doom bu jigéen boo ko saa yoo ko amee da toog ay fan wala ay weer yoo xam te doo nangoo génn ngir gàcc léegi yow nga ne yàlla moom <laughs> dafa war a nekk jigéen wala mu am ay doom yu jigéen malaaka yi aja'alul malaa'ikata alladhina hum ibadur rahmani wala boog indar rahmani ci yeneen jànge inaasa ashahidu khalqahum xam nga loolu tamit loolu la mooy malaaka yi lañu wax ne ñoom ay doomu yàlla la mais nag malaaka yi ay jigéen lañ maanaam ñoom noonu lañ doon gise <laughs> yàlla nañ yàlla sàmm tamit beneen maanaam yooyu ay kii la da gis ne euh, Euh, jëmmi problème bi masalan tey boo xoolee ci catholique yi muy jëmmi problème bi leen dal li nga xamante ne mënuñu yëkkati lënt lënt bi ñu ngi ci soog di di xalaat nag la ñuy def ndax prêtre yi duñu mari yow yooyu maanaam ñoom dañoo jàpp ne yàlla am na doom ah, ah, am na maanaam euh, euh, am na ku jigéen koo xamante ne moo koy jurali doomam itam lépp am na sauf que ki gën a sell maanaam ñoom mais sauf que ñoom jàpp nañ ne nit ki bu sellee ba sell warta am jabar warta am doom maanaam mooy bu nekkee prêtre wala maanaam nekk ci clergé ci jàngu bi warta am jabar warta am doom te yàlla pourtant yàlla moom wutal nañ ko jigéen ji koy amal doom ba pare wutal nañ ko doom moom maanaam loolu tamit maanaam loolu moo lay wan ne bu fekkente ne gis-gis dafa ñaaw euh, ñëpp di ci demandoo noonu boo dul xalaat rek yow da ngay bokk ci ci mariirandoo bi yàlla ñaala nga mu nekkoon nag wakaana te nekkoon na manaatu moom xasuwa Xudayd moom ci wetu Xudayd la nekkoon wakaano ñu nekkoon nag yataharraju na ñuy muy muy tiislu lool ñuy muy jafe lool ci ñoom an yatuufu ci ñuy tawaaf bayna safa diggante safa wal marwata ak marwa maanaam ñoom euh, comme que dañ ko daan def jamono jaahiliya donc ñoom mbir mi daal da leen metti woon quoi mm-hmm. dégg nga falamma ba nga xam te ne jaa a dikk na islam l'islam sa alu ñu laaj rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam an zalika ci mbir moom fa anzala mu daal di wàcc allah bur yàlla taala ji kawaji inna safa wal marwata inna safa naka safa wal marwata ak marwa min sha'airillahi dañoo bokk ci mandarga yàlla yi yi yàlla màggal kon nag fa man képp koo xam ne xajja aj naal baytu néegi yàlla bi aw wala booge tamara mu umra fala junaha du ay aj du ay alayhi ci moom an yo tawafa ci mu tawaf bi ñoom ñaar zaada euh, yokku ci euh, Sufyaan mooy ibn Sa'id as-Sawri wa Abu Muawiya euh, mooy Muhammad ibn Xazim ad-Darir an Hisham mooy ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam mu ne maa atammal maa atammam mottalul mottaliwul matalul wala du matal Allah bur yàlla hajjam ri'in ajub doom ajub cam maanaam ajub waay wala umratahu du caagin umram boo xamante ne lam yatuf du tawaaful bay na safa diggante safa ak marwa ak marwa ku hmm. tawaaful diggante safa ak marwa sa sa aj matul maanaam kon day dëgëral ne ponk yi ci ponk yi la bokk ci aj ak ci umra comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee te waxu jumhuur ulama rahmallahu rahmatullah alayhim hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko gisoon nañu hadith numéro 1643 ci ak ci kitaabul hajj gis euh, imam al-Bukhari inshallah dina ko indi woon ñaari yoon hadith numéro 4495 ak 4861 imam Muslim indi na ko ñeenti yoon xadis numéro 1277 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1901 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 2965 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2967 ak 2968 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 2986 imam Malik indi na ko xadis numéro 1092 imam Ahmad euh, indi na ko xadis numéro 25112 25298 ak 25905 kon ñu gis na hadith bi ko ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabun bunte ngi ni mata ana kañ yaxillu ci lay simmeeku al ki nga xam ne dafa umra maanaam fi muy armaale mu xamoon nañ ko moom mooy ci miiqaat yi loolu xamoon nañ ko léegi nag kañ lay simmeeku moom ki nga xamante ne moom mooy ki euh, ki umra te loolu euh, Euh, sikk nekkul xam nañu jamono ji moom mooy bu tawaafee ba bu bu defee dawee diggante Safa Marwa ba noppi rek maanaam ba watu maanaam day daal di siñeetu dégg euh, moo tax maanaam laaj bi moom moo tax tontu bi moom leer na wa qaala ata euh, muy ibnu abi rabah mu na an jabir muy jabir ibnu abdullah jabir ibnu abdullah al ansari radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma mu ne amara digal na nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba radiyallahu anhum mooy sa xadiis ñu romboon ñu romboon ci jotaay bi weesu voilà mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal na saxaaba mi an yaj'aluha ci ñu def ko umratan umra maanaam mooy biñ ñëwee pour acci mu ne leen déedéet finalement bàyyi leen ko ngeen def ko umra wa yatuufu te ñu tawaaf summa toog nag yu xasiru ñu daal di wàññi awa wa maanaam wàññi seen karaw yi maanaam man bu dee rek da ngay umra kese kese maanaam nga wàññi bi mu ngi gënee su fekkente ne da nga nar a aj teg ci aj maanaam booy def tamattu waaye su fekkente na moom naroo koo def maanaam wattu bi tamit day daal di day daal di day daal di baax moom day daal di gën maanaam wala boog ñoom ñaar ñu tolloo rek ah dégg nga euh, wayax lu ñu daal di simmeeku maanaam ñu wattu après ñu daal di simmeeku wala boog ñu wàññi ñu daal di simmeeku waaye ñu bàyyi xel euh, fii am solo mooy ne bu naan dañu nañu tawaaf après ñu daal di ñu daal di watu li muy tekki mooy ginnaaw ba ñu tawaafee ñu def safa ak marwa maanaam euh, julli ci ginnaaw ma xam am naan dem daw safa ak marwa maanaam loolu la ci jublu waaye tegtaliwul rek jëmmi tawaaf bi kese mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana ibn Ibraahiim mu ibn Raahawayh mu ne an Jariir te moom mu ibn Abdul Hamiid an Ismaa'iil muy ibn abi Khalid Ismaïl ibn abi Khalid euh, euh, euh, muy Ismaïl as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah al-Ahmasi di waa Kufa rahimahullahu ta'ala bokk ci ñeenteelu génération bi génn àdduna centième année génn àdduna cent quarante-cinquième année ginnaaw ga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu ta'ala anhu saxaaba mooy gisoon nañ ko ci kitaabul euh, zakat ak ci kitaabul hajj tamit gisoon nañ ko Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu ta'ala mooy Abu Ibrahim dañ koy laqata wala Abu Muhammad wala Abu Muawiya euh, al-Aslami al-Kufi génn àdduna 86 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Kufa mu ne qaala mu ne i'tamara umra na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa tamarna te ñun ñu umra maahu ànd ak moom wa mu dikkee ak safa safa wal marwa ak marwa ñu daal di koy dikkee maahu ànd ak moom euh, loolu subhaanallah teggin gu kawee la ci wokkaat ci waxin maanaam waxul ne ñu neg yenente bi sallallahu alayhi wasallam ànd nañ def lii déedéet def ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam def na lii ñun tamit ñu ànd ak moom def loolu maanaam dañ kaa jiital xattaa ci waxin wi dañ kaa jiital comme li Seydina Omar wax radiyallahu anhu Seydina rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mook Seydina Omar mook Seydina Abubakar radiyallahu anhu Seydina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu ànd nañ di waxtaan man ma ànd ak ñoom di waxtaan maanaam mooy au lieu mu ne ñun ñett ñoo toog di waxtaan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abubakar ñoo doon waxtaan man ma bokk ak ñoom di waxtaan maanaam loolu gënte sori lu dul lenn rek lay tekki lan mooy ñun ñoo doon waxtaan waaye buggul wax ne ñun ñoo doon waxtaan di yamale boppam ak yeneen ci sallallahu ak sayyidina Abubakar radiyallahu anhu maanaam buntu teggeel la xoolal saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne kon yeneen ci sallallahu alayhi wasallam def na lii dugg na Makka tawaaf ñu nit ñu tawaaf ànd ak moom maanaam au lieu mu ne bi bi yeneen ci sallallahu di tawaaf wala boog dugg nañ Makka ñu nekk di tawaaf waaye daf ne yeneen bi dugg na sallallahu yeneen bi di tawaaf ñun ñu tawaaf ko maanaam euh, dégg nga waataa mu dikkee ak safa safa wal marwa ak marwa wa ataynaaha ñun ñu dikkee ko ma ànd ak moom wa kunna nekkoon nañ nasturuhu di ko sutural min ahli makkata ci euh, waa makka an yaram yahu ci mu bañ koo jam ahadin kenn maanaam mooy biñ ñëwee ci umratul qada fa qaala wax la hoo ñeel ko saaxibul ab àndandoo lii ñeel ma akkaana ndax ak daxala dugg na alkaabata kaaba qaala mu ne ko laa déedéet qaala mu ne fa xaddis naa nettali ñoonu maa qaala lan la waxoon li xadijata ñeel soxna xadija radiyallahu anha waaw mu ne ko léegi dama bëgg nga nettali ma lan la waxoon soxna xadija radiyallahu anha qaala mu ne ko daf ne leen bashiru ni ngeen bëggal xadijata xadija bi baytin ci kër minal jannat ci àjjana min qasabin boo xamante ne ci jamaa la amee maanaam muy qasab mooy Euh, luy melax la ku mooy jamaa mooy lu lu corail laar saxaba boo xamante ne coow amu ci wala nasaba ak coono lii moom daf ko waxoon parce que Seydina Jibril alayhi salaam moo ko waxoon voilà waaw naan ko haadihi Xadiija qad aqbalat wa ma'aha inaa'un min sharaabin fa idhaa hiya jaa'at radiyallahu anha fa fa fa fa fa eh, oh, eh, fa iza hiya ja'at faqra alayha naam faqra alayha min faqra faqra alayha min allahi wa minni salaam wa bashirha bi baytin fil jannati laysa laysa fiha bi baytin min al jannati min qasabin eh, laysa fiha xasabun wala nasab voilà soxna Xadija Miridik radiyallahu anha mi ngi yor ndab loo xamante ne am na lu ci nekk fii sharabun aw ta'am ñama ngi ci wal maanaam wala boog lu ñu naan fa ja'at su dikkee mu ne kon fa bashirha fa dëgg faqra'aha na jàng ci moom minallahi ci yàlla wa minni ak ci man assalaam waxal ne ko yàlla koy nuyu waaye man Jibril na Jibril sax maa ngi koy nuyu loolu la ko waxoon ba pare daal ne ne wa bashirha bi baytin fil janna na nga ko bégalee néeg bu nekk àjjana boo xamante ne min qatabin ci gi wurus lay doon maanaam o jamaa lay doon boo xamante ne amul laysa fiha naf xasabun wala nasab amul coow amul coow mooy li ñu doon wax léegi rek al jazaa'u min jinsil amal loolu wax al jazaa'u min jinsil amal voilà pay day as day day day day askanonte ak li nga xamante ne moom mooy jëf ji voilà soxna Xadija radiyallahu anha noonu mu nekkoon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam toppatoo ko maanaam ba pare mu nekk ak moom ci kër gi te sonalu ko ci ñu jëndal ñu jënd ñu ñu ñu ñu ñu fayee ko ko lan këru àjjana goo xamante ne kër googu këru jamaa lay doon mooy yii nit ñi di gën di xool ne lii dafa dafay valeur ñu jox ko valeur boobu amul woon coow parce que maanaam foofu du am du am coow parce que moom bi mu nekkee yenente bi sallallahu alayhi wasallam indilu ko benn coow au contraire fu yenente bi sallallahu alayhi wasallam amee lu ko naqare bu ñëwee moom moo koy dalal waaye nafat coono amu ci woon foofu tamit coono dafa am ngir ne moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam buggul maanaam ko benn coono maanaam mooy ak jaza am gisul kon loolu moom mooy li nga xamante moom la ko wax mais li sax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy le fait que mu tawaaf bi ñu paree ci loolu dégg nga maanaam comme umra bi lii rek la bu doon am na leneen lu ñuy def ci umra bi kon sayyidna Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu ko limaale kon nga xam ne fii la euh, kon xadis euh, bi imam al-Bukhari dina ko indi xadis numéro trois mille huit cent dix-neuf imam Muslim dina ko xadis numéro deux mille quatre cent trente-trois imam Ahmad euh, dina ko xadis numéro dix-neuf mille cent vingt-huit dix-neuf mille cent quarante-trois dix-neuf mille cent quarante-cinq ak dix-neuf mille quatre cent six mun a qaala bil isnaad al muttasil fi kitaab li haddasanaa al-Humaydi muy Abdullah ibn Zubayr mun a qaala haddasanaa Sufyaan muy ibn Uyayna an Amr ibn Diinaar muy al-Makki annahu qaala sa'alnaa laaj nañ ibn Umar sayyidinaa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumaa an rajulin ci mbiru góor goo xam ne taafa dafa tawaaf bil bayt ci kaaba gi fi umratin ci umra walam yatuf te tawaaful maanaam baagantewul bayna Safaa diggante Safaa wal Marwa ak Marwa ayati ndax dana dikkee imraatahu soxnaam kooku mën naa joteeg euh, soxnaama fa qaala mu ne qadima ñëw na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa tawafa mu daal di tawaf bil bayti ci euh, kaaba gi néeg bi sab'an juróom ñaareen wa mu julli xalfal maqaami ci ginnaaw maqaama ibrahima rakatay ne ñaari raka alayhi salaam rakatay ne wa taafa mu daal di daw maanaam ci dafa naan sam-sam de mm-hmm. waaye nag ginnaaw ko wa mu daw bayna safa maanaam mu bagante bayna safa diggante safa wal marwa ak marwa sab'an juróom ñaareen waqat te dëgg-dëgg kaana nekk na mustaden te du dañ nekk la kum ñeel leen fii rasulullah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam uswatun roy kaay ahsanatu bu rafet roy leen yeneen ci sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa am mbir yoo xamante ne jarul laaj bu bëri laaj am na solo ci pour xam mais laaj boo loo xamante ne jarta laaj maanaam mbir mi nii la ko yeneen bi sallallahu alayhi defe defal loolu bañ a indi complication bul yokk bul wàññi dégg nga euh, qaala nee na wa sa'alnaa ñu laaj Jaabir sayyidinaa Jaabir radiyallahu anhuma Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma fa qaala mu ne laa yaqrabannahaa bu mu ko jege xat bu mu ko jege de hatta yatuufa mbete mu daa di daw baagante bayna Safaa diggante Safaa wal Marwa ak Marwa maanaam su paree nag mën mën naa def lu ko neex maanaam mais lii mbir mi mooy watu bi moo tax wala wàññi karaw gi moo tax Shafi'i rahmatullah ñoom dañ koo def ruknu dañ ko def ponk ñeneen ñi nag defuñu ko ponk dañ ko def rek moom mooy lu war maanaam waajib te dafa bokk ci war waaye wuñ ko ci menace ki waaye ci bu dee eh, kii maanaam ngir ñeneen ñi dañoo jàpp ne loolu day symboliser ni pare nga rek alors que ñii muy Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ko boole ci menacekul xaj ci ponk yi loolu wala maasikul umra ci ponk yi loolu moom mooy euh, différence bi euh, hadith bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko hadith numéro trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent vingt-trois mille six cent vingt-sept mille cent quarante-cinq mille six cent quarante-sept mille sept cent soixante-sept fii moom mooy fi mu ko mujjee indi kon jeex na hadith bi tamit dootuñu ko indiwaat insha allah taala imam Muslim indi na ko hadith numéro mille deux cent trente-quatre ak mille deux cent na ko hadith 1893 imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 2930 2941 2960 2966 imam Ibn Maaja na ko hadith numéro 2959 imam Ahmad inna ko lu bari kon hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam At-Tirmidhi rahimahullahu al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fil kitaab li haddathanaa Muhammad ibn Bashaar moom mooy Bundaar qaala haddathanaa Gundar mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mu ne qaala haddathana Shu'batu moom mooy ibnu Hajjaj mu ne an Qays ibn uh, Muslim te moom mooy al-Jadali al-Udwani Abu Amr rahimahullahu ta'ala al-Kufi génnaat na cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci uh, sixième génération bi an Tariq ibn Shihab muy ibnu Abdi Shams uh, Abu Abdullah al-Bajali di waa Kufa moom tamit moom saxaaba la radiyallahu anhu comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisoon génnaat na quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Qays sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallama radiyallahu anhu qaala nee na qadimtu damaa ñëw ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil Batha ca Batha maanaam Makka wa huwa mu fekk moom munixun mi ngi gaa góoral maanaam góoral gëlëm gi fa qaala mu ne ahajjata ndax aj nga qultu ma ne ko naam waawa qaala mu ne ko bi ma maanaam mooy ndax bi ngay ñëw nii di ma fekk ci da ngaa bokk ci ñiy aj wala ci ñi nar a aj mu ne ko waaw nee na qaala mu ne ko bi ma ahlalta ci lan nga armal qultu nee na ma ni ko labbayka damaa wax dama wax yàlla labbayka wuyu naa la bi ihlaalin ci armal gi may armal ka ihlaalin nabi kem armal ak bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne maanaam ñoom subhaanallah duñ jiitu yenente bi sallallahu alayhi ci dara duñ def lenn lu duñ jege lu wuuteeg moom sallallahu alayhi wa sallam moom radiyallahu anhu maanaam noonu nee na eh, yonent bi sallallahu alayhi ko ahsanta rafetal rafetal nga tuuf na nga tawaaf bil bayti ci néeg bi wa bis safa te nga baagante diggante diggante safa wal marwa ak marwa su ma topp nag axel la nga simmeeku mhm. nee na fa tuftu ma daal tawaaf bil bayti ngir lan indiwul hadiyu na fa ma daal tawaaf bil bayti ci kaaba gi wa bis safa daw diggante safa wal marwa ak marwa su ma topp ataytu ma daal di dikkee imra'atan jigéen min qaysin ci waa banu qays maanaam ci qays maanaam nga xam ne doom baayam la maanaam fa fal fa fa falat si mu daal di wat sama ma topp ahlaltu ma daal di ah, ah ma daal di eh, ahlaltu ma daal di armal bil hajj ci aj fa kuntu nekk ufti doon ubbee bi ci moom hatta kaana boobu mbete mu nekk fii xilaafati Umar ci xilaafati Seydina Umar radiyallahu anhu fa qaala moom mu ne in axadna buñ jàppee bi kitaabillahi ci téere yàlla bi fa innahu nak moom ya'muruna daf ñuy digal bi tamaam ci ñu mottali en fait moom il faut nga xam sayyidna Umar radiyallahu anhu moom ifraad moom la jàpp na moo moo gën moo tax wa in axadna te bu ñu jàppee bi qawli nabi ci wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu moo tax euh, fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne lu yéeme la comme Seydina Umar radiyallahu anhu kenn maam ñoom ak Shafi'i rahmatullah kenn Yonent yëpp daf ñuy tegtale ne tamattu la def xiraan boog la bëgg wax na xam naa ñu jàppee bi qawli nabi ci wax Yonent bi sallallahu alayhi moom daf ne fa innahu naka moom lam yaxilla moom simmeekuwul maanaam loolu moom moo tax mu jàpp ne tamatol kii euh, ifrad la def voilà wala seen yeneen te fen moom la mu yaxel la simmeekuwul xattaa mbéte yabluga mu yegg alhadiyu hadiyu maxillahu bërëb bi nga xam ne foofu lañ ko war a mën a rende maanaam euh, li tax kon euh, imam al Bukhari al Bukhari rahimahullahu taala li tax mu indi xadis bi maanaam mooy sayyidna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ne moom biñ ne ko tawaafal boo ginnaaw ko loolu suma axel la ginnaaw nga simmeeku maanaam mu xam ne kon loolu boo ko defee da nga mën a simmeeku ci umra euh, hadis bi imam Bukhari indi woon hadis numéro mille cinq cent cinquante-neuf mille cinq vingt-quatre dina ko indiwaat quatre mille hadis numéro quatre mille trois cent quarante-six ak quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-sept Muslim indi hadis numéro mille deux cent vingt un ñaari yoon imam hadis numéro deux mille dix-neuf mille cinq cent trente-quatre dix-neuf mille cinq cent quarante-huit ak dix-neuf six cent soixante-onze kon gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñett ko ci indi ñett indi ko imam Bukhari imam euh, Abu Dawud imam euh, imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoo ko indi kon imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp indi ko rahimallahu al-jami' mun a qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Ahmad ibn Iisaa mooy ibn Hassaan al Misri rahimahullah Abu Abdullah al Askari at-Tustari rahimahullah taala dañ koy wax tamit ibn at-Tustari noonu la siiwee mu bokk ci fukkeel génération bi génn àdduna deux cent quarante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun a qaala haddathanaa ibn Wahb muy Abdullah ibn Wahb al Misri mun a qaala akhbaranaa Amr mooy ibn al-Haaris ibn Yaqub ibn Abdullah al-Ansaari Euh, Abu Umayya al-Ansari rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom ñaareelu euh, génération bi euh, <coughs> oh. bokkoon ci juróom ñaareelu génération rahimahullahu ta'ala an Abil Aswad mooy Muhammad ibn Abdurrahman hmm? Muhammad ibn yatiim Urwa naam voilà voilà mooy yatiim Urwa naam rahimahullahu ta'ala bokk juróom-benn génération bi anna Abdallahi muy mawla Asmaa Abdallahi muy ibnu Kaysaan al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala Abu Umar al-Qurashi nekkoon waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokkoon ci ñetteelu génération moom tamit mawla Asmaa bint Abu Bakr radiyallahu anha moom mawla moom ci Asmaa bint Abu Bakr radiyallahu anha haddathahu moo ko xabaar annahu kaana nekk nekkoon na yasma doon dégg asma muy bint Abubakar radiyallahu ta'ala anhuma ummu Abdullahi bi zaatu nitaqayni radiyallahu ta'ala anha génn àdduna 113 jàpp 74 année moom ginnaaw gàddaa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ay weer ginnaaw doom ci sayyidina Abdullah ibn Zubayr ibn Awf radiyallahu anhu mu ne taqulu mu ne kullama saa yoo xamante ne marrat romb na bil hajun ci al hajun salla sallallahu maanaam day julli yàlla na yàlla na yàlla julli ala Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam saa yu daan romb alxajun rek da daan ñaan yàlla na yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam laqad dëgg-dëgg nazal naa wàcc nañ maa xoo ànd ak moom xaaxu naa fii mi wanax mi te ñun kat yow ma izin bis booba xif bis booba xifaafun ñu woyof lañ maanaam ñu néew lañ amuñu doole qalilun ak néew itam zahru naa suñu yan maanaam li nga xam ne moom lañ daan yóbbu suñu waruwaay tamit amuñu woon doole dara qalilatun ak a néewoon tamit azwaduna suñu naa suñu nee na faata martu waaye nag ma daal umra ana man wa ak uxti ak sama euh, doom maanaam sama sama doom baay Aysatu mu ummul mu'minin radiyallahu anha wa Zubayr ak Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu mooy borom këram wa fulaan ak diw wa fulaan ak diw waaye fa lamaas ba nga xamante ne ma naa laal nañ albayta néeg bi maanaam mooy biñ demee ma xam ne dañuy laal kaaba gi mooy ruknu yi moo def tawaaf axlaal maanaam li mu ci teg li ci tekk maanaam gisoon nañu xadis bi mooy li mu teg moom mooy après ginnaaw gi mu dem julli ñeer rakkay ginnaaw maqaam Ibrahima naan ram-ram dem def Safa ah, ak Marwa axlal ah, naa ñu daal di simliko su ma topp nag axlal naa ñu daal di armalaat minal as yi ci suba gi bil xaj ci ak voilà voilà bilaa at yi ci ngoon bi waaw ca ngoon nga bila xaj ci aj gi ñu dem aj mooy bisu yow mooy yow mu tarwiya voilà euh, bi ah, imam al Bukhari rahimahullah ta'ala maanaam euh, ci riwaaya sayyidatuna Asma radiyallahu anha fii la ko indi maanaam indi woon nañ ko gisoon nañ waaye waaye sayyidatuna Asma radiyallahu anha moom